أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الرب عز وجل في سورة عبس kon suñu boroom tabaaraka wa taala mu ngi wax ci saar bii di suuratu abasa bi nga xamante ne nii moom lañuy gis inchaa allahu taala saar bi nag abasa li muy nettali mooy keroog bi nga xamante ni la abdullah wala di amru ibn ummi maktum ñaar yëpp dañ ko koy woowe muy euh, silmaxa boobale bokkoon ci waa banu maxzum ñëwoon fële ci quraysh ndax saar bi saaru quraysh makka la mooy makka la wàcc fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dégmal doon wax ak ngir woo ci diine lenn ci ci yéefiru quraysh yi aw nit ñi nag wute nañ ci kookale kan la woon am na ñu ne al mu ngi al-Walid ibn ibn al-Mughira la am ñu ne déedéet kii Ubay ibn Xalaf la woon ñii ne Umayya ibn Xalaf ñii ne Utbat ibn Rabi'a lum ci man di doone muy kuffaaru yéeféru Quraysh yoo yële bi muy wax ak moom <coughs> ngir dugal ko ci déene ci la silmaxa bii di Abdallah wala Amru ibn Ummi Maktum ñëw te moom doon am yum ko doon laaj ci diineem moom jotoon naa tuub ba pare yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis ni ñii nii di yéeféer yi comme que ñoom woo leen yombul ñu lay déglu sax yombul comme que tey ñu ngi may dég mu xaaral ma profitoo tey amaana ñu daal di may tuub kanta kii di Abdallah ibn Ummi Maktum moom tuub na ba pare bu paree bu ma paree ci ñoom daal di koy tontu loolu la nag la suñu boroom nag di nettali xew-xew boo bële ne ko bul defati loolu ndax ñeenee ñoom seenu tuub seenu gëm newul ci yow loolu lay nettali ci saar bi kon mu ne baada a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim <coughs> bismillaahi ci turu boroom bi nga xam ne mooy allah arrahmaani fees dellëg yërmande arrahiimi yërmandeem yaatu mu ne abasa wane daal dinay ñëkkal kanamam watawallaa mu wane mu ginnaaw an jaa'ahu al-a'maa gimaam keroog bi nga xamante ne ci la ko sal silmaxa ba daal di dikkee nga xam ne silmaxa ba mooy Amr ibn Umm Maktum wala Abdallah wa maa yudrika la'allahu yazakka mu ne ko analan lan moo la xamal sax ke ne moom bu ñëwoon manoon naa fóotu ci bàkkaar yam newe woon aw walla boog yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra boo ko waaree fàttali ko lim lay laaj loolu le fa sa fàttali googale daal di koy jariñ gis nga teggin yi boroom bi tabaaraka wa ta'aala di doxaleeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxu ko abasta wa tawallayta an jaakal ama déedéet day wax mel ni kii biy wax ki def mbir mi newu fi te yonent bi alayhi wassalaam lay wax kon loolu lu am solo mu ne amma man istaghna kantaa ki nga xam ne dafa woomal fa anta lahu tasaddaa nga daal di koy dëgmal wa ma alayka an la te warul ci yow moom mu daal di génn ci yéefi kéeféram gi dugg ci diine yow moom jottale rek nga man wa man ma man jaaka yasa kantaak silmaxa mooy ki la dikkal muy silmaxa boo bële moom dikkal la moom yasa fekk mu ngi dox ñëw ngir laaj la ay laaj ci wa waxóota moom xaalam ba muy ñëw yaxsha mu ngi ragal boroomam fa anta anhu talaha mooy nga nga nga bañ a préoccupé wu ci moom mooy bàyyi ko di di nekk ci keneen ci ñeneen ñi muy yéeféer bële nga xam ne selon ñi wax wax yi kan la ci ñoom mu ne kalla mu ne ko loolee bu ko defati mooy ñii bu leen bu leen toppati ñoom yéeféer yi ci loolu ñoom moom jottali nga ba pare ñu déglu la ñu ñàkk laa déglu loolu nag ci borom bi la ne innaha tazkira moom alxuraan jii kat mooy lii sa njàngale mii sa waaraate wi tazkira fàttali la de faman shaa képp ku mu soob nag zakarahu dina ko tudd di ci fàttaliku ba dellu ci boroomam fii suhufin mukarrama mu ngi ci ay kayit yoo xam ne yu tedd la marfuwatin yu yëkkati seen dayo yëkkatiku mutahhara yu sell lool moo tax alxuraan ëpp naa teg ci suuf waaw bi ay di safara mu ngi ci loxo ay malaaka yoo xamante ne nii yu tedd lañ kiraamin yu tedd lañ bararata baax qutilal insaanu mu ne qutilal insaanu maak fara waaye waay rëbbees nañu yéeféer bi maak fara ana lan moo tax mu weddi boroomam xanaa moom xoolul min ayyi shay'in xalaqa ana ci lan lañu ko bindee min nutfatin xalaqahu fa qaddara moom boroomam mu ko binde ci toq ma ni boo xam ne fa qaddarahu mu yemale ay cëram yemale léppam ci biiru ndayam summa ginnaaw loolale as-sabila yassarahu mu yombalal ko ni nga xam ne noonu lay génne ci biiru ndayam summa ginnaaw gi amaatahu bu dundee ci kaw suuf nii daba ab diir tiir jot fa aqbarahu mu dal di koy faat ba bare utal ko bàmmeel wax nit ñi nañu ko suul ndax teraanga gum ko defal waxul rek ko faatu nañ ko bàyyi ci kaw suuf si noonu picc yéeg ndeg ment yi di ko lekk déedéet mu ne sutural leen ko dugal leen ko ci bàmmeel summa ginnaaw ba ñu ko suulee ila sha saabu soobee borom bi ansharuhu mu dal di koy dekkil muy yawmal qiyam kallaa ma amara jàjjul ji dëgg dëgg gis nga yéeféer bi lan maa yaqdi ma amara ba léegi nii li ko fi tax yàlla indi ko fi defu ko mooy jaamu ko falyanzuril insaanu nit nag na xool te jàngat ci li nga xam ne moom ilaa ta'amihi ci li muy lekk moom yéeféer bi bu ko defee dina ko delloo waaye it jullit bi na ci xool jàngate ji anna sababnal maa sabba mooy li muy dunde borom bi moo sotti ndox jële ko ci asamaan du muy dotteeku summa ginnaaw gi shaqaqnal arda shaqqa ñu xar suuf si bu ko defee na xar ko ci lan fa am bat naa fiiha baa ndox mi bu wàccee nga gis suuf si di xar gàncax gi di génn muy pepp bi di génn waaye na ban ak raisin yi wa qadba ak yi nga xamante ne dañ leen di witt ci yi ñuy yi ñuy bay wa zaytunan ak li nga xam ne mooy olive yi wa naxlan nga xam ne ci la ñuy jële olive yi nga xam ne diwlinu olive ak yooyu yépp wa naxlan ak li nga xamante ne nii mooy garabu tàndarma yi wa hadaiqa ghulba ak ay tool yoo xam ne dañoo fees dell ak gàncax ay ay garab fees del ba lëndëm ndax ndax ndax ndax ndax ndax li nga xam ne mooy naat wa faakihatan wa abba suñu boroom tamit moolu ci génne ci suuf si ay fooytéef wa abban ak gàncax yi nga xam ne moom la jur gi di lekk mu ne lii nag mataan lakum wa li dama leen koo defal mu nekk loo xam ne xéewal la pour yéen ak ngir seen jur yi comme ni mu waxoon ci saar bi weesu fa idaa jaati bis bi nga xam ne nag ca la xaacu gay ñëw yuuxu gi nga xam ne ñépp a koy dégg muy yawmal qiyaam muy ñaareel bi nga xam ne ñaareelu yuuxu bi nga xam ne ci la ñépp yi dekkee mu ne bés boobu ma mooy bés bi nga xam ne yafirrul mar'u min akhihi ci la cam si di daw ki nga xamante ne mooy mooy mooy mbokkam wa ummihi ak yaayam wa abihi ak baayam wa saahibatihi ak soxnaam wa banihi ak ay doomam li kulli imri'in waa boroom di lu tax nit ki di daw ñii ñépp di daw ay mbokkam ak yi mu ne ndax kulli kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ndax ku nekk ci ñoom bu koroogee am na lu la doy sëkk sëkk sëkk sëkk xamoo noo ciy génne koo gis da ngay jàpp ne tey rek mu yokkal ma problème wujuhun mu ne am na wujuhu ma idhin musfira bi koroogee dina am ay xar kanam yoo xam ne day leer nañ dahikatum mustabshira nga gis boroom xar kanam ne ñu ngay muuñ daal di kontaan xam ne ah tey de dina baax ndax jëfoon nañ lu baax ca al ca àddina wa wujuhun waaye am na yeneeni xar kanam yoo xam ne yow may dim bu koreg yawmal qiyam alayha ghabara da ngay gis li koy muur mooy ak njàqare tarhaquha mooy mu nga njàq xar kanam yooyu tarhaquha qatara njàqare ak li nga xamante ne mooy ak lëndëm moo koy muur tarhaquha muur na ko qatara ak lëndëm ulaika mu ne gis nga nag boroom xar kanam yii